ribal nasiya mooy lan boobu la arab yi ginoon a waaw mooy lan mooy que ah sawaay yi dama ñëw di lebale di di di bëgg ku ma lebal xaalis mooy banque yi liggéey rek ma ah man moom loo soxla woon waaye nga ne ma dix mille ma la waaw mën naa la koo lebal ba quinze waaye nag le quinze jot sa waay lebal ma dix mille yi le quinze jot ah ma am problème mu fay mu ne ma c'est pas grave ah aziduka fil ajal wa tazidni fil ajr alhamdulillah dama lay yokkal délai bi le quinze laa la ko naa la ko defal ba le trente wala vingt neuf mais eh, eh, eh, boo may fay nag <laughs> faut savoir tu ne vas pas ay yooyu ah may yokkal <laughs> lii mooy mbir mi loolu nag mooy le xaram waaw loolu mooy le xaram mooy riba nasiya zidni fil ajal aziduka fil ajr bu dee waa ñii leb moo ko ah man de damaa am problème bu fay de kon nag dollil ma ci délai bi ma dollil la bu ma lay fay au ma fay la dix mille ma fay la douze wala deux mille cinq centimes dafa xaram amul lu mu néew ak lu mu bari moo ci waaw léegi nag loolu mooy na nasiya wala waa ji ne la dama lay lebal mais nag boo may fay doo ma fay li ma la lebaloon loolu loolu moom ribal fadli la façon boo parce que loolu mooy bay'u sarf sarf mooy nga xam ne ngënalante mënu cee am nga bëgg wala lebalante moom bu lekk lebal lebal mooy nit moom lu man di doon lan ko la lay fay waaw amul boo boo may fay foog nga dolli ci taux bi la wala cinq pour cent wala zéro virgule cinq ñun dañoo baax ñun waa PAMECAS boo ko doon banque yu yàgg yi nga xam ne dañoo soxor ay taux yu metti la ñuy jox waaw jigéen ñi ñoo gën a sérieuse te dañuy kàcc loolu amul loolu waxu euh, euh, euh, ku réer te loolu daa bari ci àddina bi waaw en ce monde binaire là qu'il crée foo leen fekk les hommes les femmes les hommes les femmes du dualité boobu ñu nekk l'islam xamul loolu yàlla buy wax ay jaam lay waxal ñoom ñëpp. am na jigéen ñu wóor am na góor ñu wóor bari na jigéen ñu dëng bari na góor ñu dëng loolu mooy dëgg mais waxu caaxaan yooyu nga xam ne pour voilà le féminisme ambiant là. kii poli tout le monde ci waxu caaxaan yoo xamante ne bëgg rek neex gaa yi quoi nañ waxal dëgg am nañu jub ci góor ñi am nañu jub ci jigéen ñi am nañu dëng ci góor ñi am nañu dëng ci jigéen ñi lii mooy àddina voilà ñun waa PAMECAS dinañ leen aal xaalis yéen jigéen ñi yéen a gën a sérieux góor ñu bokkuñ ci waaye nag ñun dañoo baax bu ñu leen aalee taux bi zéro virgule deux lañ leen ko defal bu ngeen di rembourser waaw wala un pour cent alors que banque bi ay vingt cinq pour cent la leen di wax ñun dañoo baax waaw sa ngunu ginaar gi ngay toppatoo sa poulailler bu ndaw bi ah sa beñe yi ngay jaay yow ajaam aja aja aja marem maa la koy maa lay financé mais nag un pour cent rek ngay fay ngay yokk ci fay bi loolu dafa haram un pour cent beeg cinquante pour cent bi c'est la même chose loolu mooy riba boobu mooy li loolu moom mooy façon leble la mooy li nga war liñ la lebal léegi nag am na beneen affaire boo xam ne mën na nekk mooy waa ji lebal la dix mille nga koy fay fay ko quinze mille non fay ko dix mille mais mais xalaale ko cinq mille mais loolu il faut pas mu nekkoon charte condition bu ngeen defoon avant mais bu dee waa jiy fay moom moo gis ne ah waa de vraiment dimbali woon na ma parce que jamono jooju ma soxla woon moom bu ma dimbaliwul woon wuu sama projet bi tey ni mu doxe doonu woon nekk kon nag ah tey lañu waxoon ah alaaji Matar dix millions yaa ngi mais nag cinq cent mille yi maa la ko joxaale nag ndax kontaan ci yow loolu mën naa nekk <laughs> alaaji Matar ci woppam mbir mi da koy bett ne ko ah, déet waaye sëñ bi millions mu ne ko déedéet xam naa ko dix millions la mais lii maa la ko jox loolu mën naa nekk voilà loolu moom même bu bu ëppoon sax dix millions yi da vingt millions la ko ci tegal baax na mais parce que dafa ko woon condition au début voilà <laughs> voilà loolu day mën a nekk rahimallahu imra'an samhan ida qada samhan ida ba samhan ida qada lene saa sa waxoon <laughs> borom bi yërëm na bu dee information dal na bu dee ñaan la noon borom bi ne da ko nangu waa joo xam ne ku neex a dekkal la ku neex a jëflanteel la bu dee day jaay ak nit waaye bu dee day fay waaye waaye bu dee day fayeeku borom tamit loolu lépp day nekk koo xam ne ku neex a kii bu ñëwee waa ji xam ne sonn na euh, jafe na ngir fay mu ne ko garaawul bon waaw wa in wa in kaana zu usra hmm? fa nadiratun ila maysara fa nadiratun ila maysara waaw bu dee waa ji daa nekk koo xamante ne jamonoy jafe-jafe moo xew quoi pour mu fay mbir mi bon xaw na compliqué ci moom de borom bi ne fa nadiratun ila maysara na ngeen ko dimbali eh, dawal leen yéen may ko ba kera muy jàppandi bu ko topp rek ah non non non non foo gën di affaire bi quoi ah man fay ah loolu mooy tamit. di doxal yërmande dinañ gis xadiis yi ci kanam paa ci bunt bi de bunt bi ci tegu <laughs> ah waa ji nga xamante ne nii moom ku baax la woon quoi waaw xamante ne après ni mu doon doxale ba boroom bi fay ko lu rafet quoi loolu lu am am solo waaw ah, kon ñu ñëw riban nasiya pour jeexal Allah kon riban nasiya mu waay riban nasiya lan mooy riban nasiya loolu lañ la woon ne riban nasiya kon wax nañ ko mooy eh, danga maa war a fay ba jot pour fay ma mais manoo ma ne la ah <laughs> kon nag monsieur X moom xam nga lan la dama lay yokkal ci délai bi mais nag boo may fay dootoo ma fay dix mille mais dix mille cinq cent loolu daa xaran loolu mooy riban nasi yédét loolu mënu la nekk quoi waaw loolu mënu nekk di jouer ci délai bi ngir waa ji yokk wala waa sonn proposer la lool ñaar yëpp bu boobaa nag ñoom ñaar ñëpp a ci yow kiy joxe ki koy jël Eh, ñoom ñoo yem ci bàkkaar bi ki koy proposé ki koy nangu ñoom ñoo yem ci bàkkaar ba eh. voilà kon ci gàttal loolu mooy riba yi nga xam ne mooy en général loolu mooy riba lii dafa xaraam léegi nag bu dee nag eh, ribal fadl wax nañ la ribal nasiya kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna al imam al hafiz rahimahullahu ta'ala mu ne baabu taxliidi tahrimi riba buntu bii nag day wax tar tar gu sariya teral ci quand même xaram gi nga xam ne moom la riba xaram al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala allahu taala alladina yakuluuna alriba laa yaquumuuna illa kama yaquumu alladi yataxabatuhu alshaytaanu min almas dalika bi annahum qaaluu innama albay'u mislu alriba wa axalla allahu albay'a wa xarrama alriba faman jaahu maw'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'aada fa ulaa'ika ashaabun naari hum fiihaa xaaliduun yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqaat wallahu la yuhibbu kulla kaffaarin asiim innal ladhiina aamanuu wa amiluu s-saalihaati wa aqaamuu s-salaata wa aatawu z-zakaata wa aatawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala xawfun alayhim wala hum yahzanuun yaa ayyuhal laziina aamanu ittaqullaha wa zaruu maa baqiya mina rribaa in kuntum kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin min allahi wa rasulihi aaya bee sax la ko yemale waaw fële la ko yem mais bii mënoon na ci duggaale waaye foofu la jàll imaamu wal haafidu an-Nawawi yu daal di yem mu ne qaala muy suuratul Baqara suuratul baqara ay deux cent soixante quinze ak deux cent soixante ba deux cent mu ne qaala allahu taala borom bi nga xamante ne nii moo kawete yeegudde nee na alladina gaa yi nga xamante ne nii yaquluuna dañuy lekk dañuy jëfandikoo ar riba li nga xam ne mooy riba laa yaqumuuna mooy yiñ la wax nii di ko lekk di ko jëfandikoo di ko dikkal ñoom daal seen yoon newu ci mel ni mbir mi mooy li dagan waaw seen yoon newu ci ginnaaw bi ñu xamee yëf yi waaw ñuy def di continuer mu ne gaa yooyu laa yaqumuuna yawmal qiyaam ñu bari ci boroom xam-xam dañ ne yawmal qiyaam la bu ñu dekkee du ñu jóg illaa kamaa yaqumu allati yataxabbatuhu ash-shaytaan min al dañuy mel ni bu ñuy jóg da gis ñuy jóg di daanu comme ni nga xam ne ku seytaane sax du mu dal ku seytaane daal dina rut gis na ni doxe di dox di di di di di di bite tànk yi di dóor kii kii boo gisee nga naan mais kii mais kii na yow am na façon nit yoo xam ne boo leen di gis bu ñu yow boo leen seetlu woon ñu jege la da ngay da ngay moy parce que naan waaye mi est-ce na xelam sawaay ñoom noonu la ñuy meew xam nga am na ci hadiisul Israa yi <laughs> bu yeneen daal doon na naan dafa gis gaa yoo xamante ne nii gaa yi seen biir yi gën ni maa biir la ñor mooy seen biir yi moo gën a diis seen yaram wi yëpp léegi ñoom fu ñu ba bay bëgg a taxaw rek dañuy daanu ndax biir bay gën a diis xam nga benn affaire am na boo lool amaana ñi nga xam ne comme boo yoree charrette mbaam wala charrette fas wala lu mu la neex gis nga boo tegee ci charrette bi loo xam ne moo gën a diis fas wi ci ay kii yu bari léeg-léeg boo koy teg fas wi fas day cabré du ko tay de day yëkkati fas wi moo tax nit ñi bu ñu toogee ci charrette ñu xam charrette bon euh, euh, charretier bi bu dee ku xam la bu dee du amateur fas wi bu commencé kii day gis ne fas wi charrette bi ni mu tegoo baaxu danaan eh, danaan gars yi est-ce que man nga man nga reculer ci ginnaaw tuuti pour affaire bi équilibré wu parce que bu dee ñëpp dañoo nekk ci kanam mooy day mel ni day rëkk ndiggu fas wi parce que affaire bi day gis ci kiiwam te kooku bu avancé ci du yomb mais il faut ñu am ñu reculer am ñu nekk ci après ba am juste milieu nga xam ne armée yeeg yooyu day man di kii quoi stable fas bi man a dem ci normal mais gis nga bu dee da koo teg lu ëpp loolu foofu day yekk rek tànk yi yëkkati ko mu jëm ci kaw sareet bi daal di wengaw gars yi nag seen dëkk yi seen biir yi day rëy mel ni immeuble yaa ngi imaginer ku nga dekki yawmal qiyaam gis benn affaire boo xam ne comme comme comme comme immeuble lay niru comme benn tour comme tour Eiffel ñu rëy mais pas tour Eiffel dafa sew am nga loolu daa sew daa gudd rek mais gëndum immeuble quoi ndeket biiru benn waay la léegi nag saa bu jógee taxaw rek day daan ndax biir bee rëy biir bee koy waddal mu dogaat ne tël daanuwaat di di tël di daanu loolu nga xam ne menaan muy waa ji boo gisee benn def noonu kii est-ce kii yii kii xaaral ma poursuivre kii boo mooy man na ma rey après du mujj fenn ah. dañ naan sa waay psycho psychiquement pas il n'est pas kii quoi après ñu bàyyi ko yow nag dee nga yaay xool bu dee ne jëfoo woon lu baax sa diggante sa borom yow yàqu nga voilà mu ne nag gaa yi lekk riba seenu mes ñoom yow mal xiyaam noonu la ñuy def seen loolu mooy seen misaal waaw ñoom xamuñ ne li ñuy lekk foog ne seen affaire day dox noo doxul de. day mel ni ku santum jinne dal ku saytaane yi jàpp waaw ba pare muy dox di titubé waaw bu nee nii dóor benn tànk fii way di débatewu way kii mel ni ku ñuy xicc di ko waddal muy jéem a jóg léeg-léeg mu jéem a dox teg tànk bi mel ni daa am ku ko ku ko ku ko ku ko dóor croche-pied mu mel ni kuy daanu def nii mu ne loolu nag waa jiy lekk riba moo kookoo niroo yawmal qiyaam noonu lay def waaw yataxabatu ash-shaytaan min al-mas waaw day mel ni une une personne possédée quoi koo xam ne dafa dafa euh, jinnee ko jàpp mu jekk di di di daanu jekk bu jógee wadd buy kii mel ni kuy daanu mel ni jinnee koy mbéj wal iyaadu billah mu ne daalika boo gisee nag ñu mel nii boroom bi soppi leen nii seenu doxalin yawmal qiyaam bi annahum qaalu parce que dara indiwu leen ko lu dul ne kaalu dañ doon wax ci àddina naan innamal bay'u mislu riba borom bi tere ne tere riba ñu ne waaye yow lii lan moo ci nekk gaay dañu tàng diine ko ñoom li ñuy tere mais riba riba innamal lii dëgg-dëgg innamal bay'u <laughs> ñu jël li yàlla xaraamal def ko cosaan mais mais mais gis nga njaay yaxan mislo riba mook riba ñoo niru waxuñ ne riba daa niroog njaay de déedéet njaay léegi moom du cosaan mais riba mooy cosaan ñu def riba cosaan naan njaay nag moom daa mel ni riba rek da ngay da ngay booy waa ji jaay lu muy def day am lu mu ciy am mais riba tamit waa ji kii ngir am lu mu yokk baax na ba riba bu la joxee lii nga jox loolu mais kii jaay loolu la def ngir am lu ëpp kon benn la voilà njaay day ni raw borom bi na waxala allahu al-bay'a wa harrama ar-riba ñii ñoo mën a wax lu amul bi wax lii yëg nañ ne borom bi moom li mu daganal mooy njaay waaye xaraamal riba waaw parce que dañoo bokk bokkuñu riba wax nañ ko léegi alors que wax nañ la wa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa sha'u yadan bi yadin mislan bi mis ida kanat yadan bi yedd mislan bi ye bi misla waaw bu yi wutee moom mooy jaay leen nu mu leen neexe fekk mu ngi nekk yaram bi yedd loolu mooy lan xam nga lool waxuñ ci woon léegi mooy bu wutee par exemple man man naa jël sama sama benn kër sama ñaari kër yu ma am ndakaaru jaay leen weccoo lee nag benn waaye sama boo xam ne benn kër Lyon la am ma ne ko xoola da may jox sa këru Lyon gii ma jox la sama cinq kër ya ma am Dakar ak ak ak ak ak ak ak ak fële Matam loolu mën naa nekk parce loolu du asnaafu ribaw ya nga ne ma mbie ma attention yow yadan bi yab lan la amee foofu waa yow yow joxel loxoom loxo nga ñu ne la non mooy buñ signé affaire bi wala buñ kiiwee ba d'accord ba signé jeex na bërëb bañ nekk njëw fa jeex na waaw al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa waaw waaw fa in waaw bu ñu dëggoo te wax dëgg mooy ñaar ñi jaay am nañu choix fekk tàqaleku loolu la mën naa jël sama euh, benn jàllaabe boo xam ne bu rafet la daal di koy weccoo ak ak ak cinq rajo waaw mën naa jël sama benn téléphone boo xamante ne iPhone la daal di koy weccoo ko ak cinq Motorola man naa am sama dàll yi nga xam ne ay Timberline lañu daal di koy weccoo ko ak li nga xam ne mooy bon ay Sebago cinq Sebago ainsi de suite wala ay dàllu marocain euh, kii num tudd Marrakech muy daal di koy weccee ko ak ay carax ak wala yi nga xam ne mooy ay euh, ay ay loolu mën naa koo def fukki batabula voilà loolu garaawul parce que yooyu bokkuñu léegi nag borom bi ne gaa yi nii ñu naan nag wa ahallallaahu bi ni mu daganal mooy jaay wa harrama wa haramal ar li nga xam ne mooy riba léegi nag lii laa digle te lii laa fa man ja'ahu maw'izatun xam ne nag ab waaraate mooy njàngale nii borom bi daal di jàngale xamal ne lii laa xaraamal lii koo xam ne xam-xam boobu ya la nga doon def de yow sa yaxamtu ma nga doon def ah daa bari riba de xamoo ko woon nag léegi ñu xamal la ko mooy nga xam ko loolu mooy faman jaawu mawidatu min rabbi tukkee ci sa borom muy njàngalem yoneen saa sam leer nañ fantaha mu ne ah kon nag ca arrêté naa tey moom c'est bon loolu mooy lan mooy ka nga defaloon transaction riba yi lebaloon ko par exemple cinq mille ne ko sept mille la lay fay mais boo boobaa da ko naan sëñ bi euh, te ku loolu moom day neex ci waa ji sax <laughs> nga ne ko noo mu ñëw nga ne ko noonu nag léegi man loolu duggatuma ci yooyu quoi cinq mille nga ma laalale baloon cinq mille nga may fay plus de sept mille ma la waxoon waa ji du moom du ko gëmee waaw kay mooy yooyu yëpp yooyu la noonu du koy réparer mu ne bu dee nag dikkal na la ab waaraate mooy jàngale bi bu jóge ci sa boroom di leeral yi mu arrêté falahu ma salaf li romboon mooy avant muy xam lool lam ci jotoona kii ba jënd ci ay kër jaay ci ay kii lekk ci naan ci def ci mais loolu nag ñu ne falo loolu ñeel na ko wala wama salaf loolu romb moom la ñeel amul benn problème wa amruhu ila Allah léegi nag des ce que borom bi dina ko topp mbiram ci yàlla lay dem te lool mooy borom bi yu mel noonu mooy da koy jéggal kooku par karam fantahaa bi dafa dangu wommatu ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala kooku bi moom de toute façon da koy jéggal kooku moom da koy jéggal moom kaawam boroom bi nga xamante ne amuñu yaakaar lu dul ne kook da koy jéggal ndax yërmandeem gu yaatu te waa ji mooy déggal na yàlla déggal na yeneen saa sala ba mu déggee ne lii daa xaraam sokka la weesu loolu da koo mënoon la dam dabaatal waaw waaw waaye wa man aada ku dégg nag lii xamoo ko woon ñu xamal la ko nga xam ko ne waaye yow waaye loo non c'est ko nag intérêt yi ma ci nar a am non xaalis bi ma ci nar a am ak li ma ci programme woon loolu bu ma yemee ci loolu rek non du mën a nekk quoi kon nag dangeen di bàyyi noo man yooyu non saa ma jëxumpa mii sax est-ce moom juumul quoi parce que man lii maa ngi koy dóoru dégg quoi ah taman ñoom sëriñ sàngam sàngam ñoom seen kër yëpp ci yooyu lañ ko jot te ñoo ko gën kilifa lañ quoi man manu saa jóob nii damay ragal ne nangam te te yaa ko tey nga dem laaji keneen mu ne la lim la wax mooy dëgg de <laughs> waaw léegi nag nga continuer ah mu ne nag fa ulaayka gaa yooyu asaabu naari nag bu leen borom bi fayee loolee ñooy nekk waa sawara hum fiyaa xaalidun fa la ñuy béel a'azanallahu minal uh, kii sawara mu ne yamhaqullahu riba borom bi mooy effacer bépp barke boo xam ne bu war a nekk ci riba riba amul barke waaw am du am barke ah. borom bi nee na maa koy effacer wa yurbi sadaqat kanta saraxa yi nga xam ni nit ki da koy joxe te yàlla tax te mu dagan loolu borom bi moo koy fula ni moo koy yokk voilà foofu la foofu la yokk nekk mais nekkul ci ribaa ji ribaa nax sa bopp rek waaw mu ne wallahu te borom bi tabaraka wa taala laa yuhibbu buggul koo xam ne suulaakoonu jëf la xéewal gi la yàlla de jox la xel may la nga am ay magasin am ay affaire am ay commerce yooyu am ay nangam jox la xel def la jox la santé lépp nga nekk ci lu woo xam ne baaxul am ku ñëw ku yàlla délégué mu ñëw ci yow leeral la nga ne sama yoon naw ci suul jëf ji la borom bi defal au lieu nga sant ko ci doxalim la digal nga ne maa bañ borom bi nag bëggul képp koo xam ne ak weddi waa koon la asim aji bàkkaara koon la lii bokk na ci suñu lëkkaale mu bunt bi baabu taxlidi tahrim riba mooy borom bi dane gaa yi nga xamante ne ñooy continuer lekk riba ginnaaw bi ñu xamee fa ulaayka saabu naar yi ñooñ ñooy waa sawara hum fiyaa xaalidun ka waxoon nañ la dañuy kii bàkkaar yu mag yi bee weesu mooy loo xamante ne nii dañ la ciy dig dañ la ciy dig li nga xamante ne mooy sawara kon loolu lu garaaw la quoi ba pare borom bi nee na riba damay effacer bépp barke bu ci nekk moo tax bu barilee jarul ngeen koy ñeede waaw loolu borom bee koy jaay rek te moo noon sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin moo na woon sanastadrijuhum dinaa leen jay ba foo xam ne di leen defal ñu may mooy ma leen di gën a defal mel ni lu ñuy gën a mooy di gën a baaxle bañ jàpp ni ñu gëm yàlla ñoom li tax ñu ñàkk sax mooy seen gëm yàlla gi ak yi ñuy wax lu ñuy wax naan daa xaraam daa dagan nii dañu seer quoi te dañu tardé quoi mais bàyyi leen ñu ngi nii alors que nag gars yi mooy yàlla ñëw seen affaire ndox boroom bi ne non loolu maa leen di jaay rek maa leen di jaay ba fa ñëw foo xam ne ñoom sax ñu ko xam ma leen di ndànku mais bi ma leen nee ciix jàpp leen inna kaydi sama jàpp sama pexe ma ci nooy wooyu lu dëgër la te bu ma leen nee ciix dinañ am problème mu ne kon bokk na liy wane taraayu xaraamalu riba mooy boroom bi nee na lépp luy barke bu ci manoon a ni duma koy effacer yam xaqullahu riba kanta Euh, sarax yi ngay joxe boobu nag Iblis danaan la sawaay loolu xam nga ne yow usaas mi lim lay wax xamu ko axalla ah, xamul économie xamul tous cinquante euros nga jël cinquante euros ñu ne la def ko defal dix euros ci jàkk ji joxal beneen dix euros waa ji nga xam ne daa nekk ci difficulté mais loolu boo ko defee waaye dix euros mooy vingt non non cinquante euros mooy vingt euros yow mën nga calculer wala mënoo calculer ah cinquante euros moins vingt moom trente may dese mu ne la waaw da ngaa wàññi le wala da yokk le ah déet daa wàññeek mu ne waa ah, léegi saas nee na la loolu daa yokk quoi kii moo yé kii kii boo nee waa ji fii mu ne cinq la laa la lebal boo may fay ma yokk wala da ngaa wàññi nga ah, yokk xam nga ci biir nii da nga naan fee moo yokk borom bi nag ne du lool de gis nga sept mille yooyu mu récupéré ba téye ko. sa waay buy naawaat ci ay kanamu bëtam sax du ko seetlu du ko faj daal day te day créer ci moom benn buli mi muy gën a bëgg alal te day mel ni lépp lu mu yor du taxaw ci loxoom du ko jariñ dara parce que amul barke waa ji nag saraxe na borom bi nangul ko lool daal di koy yokkal ay tiyaabaam fii ci àddina ba pare def barke ci commerce ba mu nekk mu gën a dee dox ba pare bu yowmal qiyaamee mu daal di koy yoole wa yurbi sadaqaat wallahu tabaram bi laa yuhibbu bëggul ko la asa kafaari nasim mu ne inna alladhina amanu mu ne gaa yi nag yi nga xam ne ñoo gëm ba bi ma leen waxee yii ñu daal koy gëm daal di koy topp wa amilu saalihaati tey joxal li nga xamante ne mooy jëf yu baax yii di doxalate transaction yu dagan yi wa aqaamu salaata tey taxawal julli wa aataw zakat tey joxe zakat ci seen alal yi du ñu ma nay waaw du ñu ma sakkanale ma am la bu ma joxee ma ñàkk déedéet du ñu wax loolu de waaw ma sakkanale ma am ma joxee ma ñàkk déedéet loolu Iblis la koy wax kefe waaw kan moo la ne yow li ngay denc loolu day tax sa am ah alladi jamaa malan wa addada yasabu anna maalahu jaruñu ko dara di dajale alal gi rek jàpp ne lu mu ciy gën a amancé di gën a trier compte yi ñu naan LCL am na fa temps BNP Paribas waaw am na fa temps banque de l'habitat du Sénégal am na fa temps société générale du Sénégal am na fa temps loolu mu jàpp ne loolu muy gën bari mooy wane ne day gën a am longévité day gën a yàgg ci suuf ci dundu loolu waxu kanas la kalaamuk loolu du am jàjju de la yumbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al muqada kon inna alladina amanu gaa yi gëm yàlla wa amilu salihat tey jëf-jëf yu baax yi wa aqamu salaa ñuy taxawal julli waataw zakat dina leen ñeel seenu pay gi leen borom bi dencal inda rabbihim fa seen borom alhamdulillah wala xawfun alayhim gis nga àddina bi ah lépp lu nekk seen avenir amul luñ ciy tiit parce que ngi li neex yàlla xam nga lu wax borom bi di leen wax ni parce que de toute façon képp ku nekk ci lu neex yàlla junuudu iblis nañ taxaw sa kanam les soldats ay soldats am dinañ taxaw ci sa ngir ne la du fi am mu ne nag amul du ngeen di tiit inna alladina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim amul lu ñuy tiit fii di ragal ay incertitude oh waaw gars yi yow ñii ñii dañuy xaru seen économie ñii ñii ñii seen économie teguñ ko ci tous non il ne calcule rien te kat calcul bi mooy lan mooy def lu yàlla xaraamal képp lañ tuddee calcul mooy li yàlla tudde lu yàlla xaraamal lañ tuddee calcul ah. wala iyaazu billah waaw mais gars yi ñoom du ñu calculer dara wóoru ñoom du ñu teg seen affaire yi ci lu wóor borom bi ne amu leen lu ngeen di tiit wala hum yahzanun te amul lu ñuy yàq li wees amul lu ñu ciy yàq parce que dara bu dee loo xam ne lu dul woon noonu la moo tax mu ne woon ki nga xam ne faman jaaw maw'izatu min rabbi yi falaw ma saraf wa amru ila nooy amoo looy tiit sa gannaaw amul looy jàq ndax borom bi dina la ko gérer dina la ko jéggal waaw waaw amul benn crainte devant li ñëw waaye li jàq jarul ngay jàq waaw mu ngi noonee mu ne yaa ayyuha alladina amanu taqullah yéen ñi gëm yàlla nag dolli leen teet seen borom bay tënku ci ay digalam tay sori ay tereem wadaru te nag na ngeen délaissé baax maa li nga xam ne baqiya min ar-riba mooy riba ci boppam baleen ko in kuntum mu'minin hmm? dem nekk ngeen way ngëm yàlla waaw o oh. mu ngi noonee wallahu taala alam kon tere nañu kon ñu bàyyi diggéen a gi sa barke bu muy xëcc du ci am tuus ah. ak yooyu yëpp ba pare digal na nañ ko sori kon lii baabu tahrimi wallahi wooy eh, eh, eh, ar mooy riba lo kon loolu am na solo